ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seydina Adiy ibn Xaatim at-Taa'i newoon ci riwaaya bi ñu doon gis te mu nekk ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi muy nettali keroog bi mu tuubee ak li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ko fekkoon mu tombe woon ak am ñu ñëwoon doon ko jàmbat kenn ki doon jàmbat ñàkk keneen ki doon jàmbat insécurité bi am ci réew mi en tout cas moom fa mu jóge aleyhi salaatu wassalaam doon tontu waaye tontuwuleen directement waaye dafa wax ki ñu fekk mu toogal muy seydina adi ibn xaatim imaam al yi raxmatullah alayhi dane woon xaddatani muhammadu ibn al xakam dane nettali na ma sama sëriñ di muhammad ibn al xakam qaala nee na axbarana nadru ki ñu nettali mooy an nadr qaala mu ne axbaranaa israa'iilu ki ñu nettali mooy israa'iil ki ñu xabaare qaala moom israa'iil nee na axbaranaa xabaare nañu Sa'd at-Taa'i di Sa'd te ko joowoon ci waa Tayy qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu Muhill ibn Xaliifa ki ñu xabaare mooy Muhill ibn Xaliifa an Adiy ibn Haatim mu jële ci al imaam as-saxaabi Adiy ibn Haatim radiyallahu anhu kon loolu doon càllale bi gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ñooñ doon jàmbat si ni mu def Seydina Adiy la tourné na ko fa in taalat bika xayaatun la tarayanna addaciinata tartaxilu min alxiirati xatta tatuufa bilkacbati laa taxaafu axadan illa allah ne seydinaa Adiy mi mu toogaloon xool ko ne ko ginnaaw bi mu ko ne yaa Adiy hal carafta alxiira ne ko est-ce que xam nga alxiira la grande métropole newoon ca frontière dëkku perse yi mu ko gisuma ko waaye xabaare nañ ma ko mu ne ko fa in taalat bika xayaa bu saw fan guddee di gis jigéen jóge foo fële xiira ñëw ba ci kaabatullah al musharrafa dal di koy wër du ragal kenn kurul borom bi subhaanahu wa taala adi nee wax sama sama samam xel sama biir ah fa ayna du'aaru tayy alladina qad sa'aru bilaad ah waaye bu boobaa sama mbokk yi ci waa tayy yi nga xam ne ñoo jafal ñoo jafal dëkk yi ndax ñoo fi taal ñoo fitna ñoo ko fi def le fait que kenn mënatu am nekk ci sécurité jaar côté tayy yoon yépp taal nañ ko mooy du taal nii mais mooy fitna gi ñu bi ñu def ba nit dootul voyage yi jaar foofu ànd ak xel mu dal ñu bari kenn ñi neetu ko wala ngeen di def détour yu rëy rëy rëy fitna yooyu yëpp di leen ci fekk mu ne kon ana sama mbokk yoo yële ñoom bu boobaa ana fu ñuy ne ñoom ñi nga xamante ni qad sa'arul bilaad waaw yeneen ci bi aleyhi salaatu wassalaam tegal ko ci leneen ne ko wala in bi bika xayaa la tuftaxanna kunuuzu kisraa te bu saw fan guddee dinañu ubbi li nga xam ne mooy trésoru kisraa dinañu ko ubbi mu tegu ci sama loxoy saxaaba yi radiyallahu anhum seydinaa adi nag nee na boobu nag man mbir mi damaa jëli kaw bii moom nëbbuma ko fa qultu ma ne ko nag qultu Kisra ibn Hurmuz yeneen saa salaam Kisra ibn Hurmuz nga wax de nee na mu ne ma qaala Kisra ibn Hurmuz naam Kisra ibn Hurmuz waaw mu waxaat ko beneen mbir ne ko wala in taalat bika hayaa la tarayanna ar-rajula yukhriju mil'a kaffihi min dhahabin aw fidda yatlubu man yaqbiluhu minhu fala yajidu ahadan yaqbiluhu yaqbaluhu min mu ne ko te bu saw fan guddee bu saw fan guddee di gis nit yor tenqu or pur ak xaalis di am ñu koy joxe ngir saraxe ko ngir génne zakaatam du am kum koy jox mu ne ko wala yalqayanna allaha axadukum yowma yalqaahu wa laysa baynahu wa baynahu turjumaan yu tarjimu la te wat naa ne kenn ku nekk ci yéen dina dajeeg boroom bi subhaanahu wa bés bi muy dajeeg moom te du am benn interprète du am l'interprète seen diggante waaw ñoom ñaar dong fa yaquulanna mu ne sa boroom dina ko boroomam laaj ko alam ab'ath ilayka rasulan fa yuballighka est-ce que yónniwuma la woon ndaw joo xamante ni fa yuballighka ba bu ko defee mu daldi lay jotale li nga xam ne mooy lu ma waxoon fa yuballighka fa yuballighka voilà ndax lan est-ce que yónniw ma la woon ndaw loo xamante ne nii fayuballighuka mu jottalil la li nga xam ne moom laa doon xaar ci yow te nga jaamu ma wala tushrik bi shay'a nga jaamu ma te bu ma bokkaaleeg lenn loolu nag mooy kalimatu laa ilaha illa amul benn buur bu ñu jarat bu yoo xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg ñàkk koo jaamu di ca di di ay lor yi ku dul borom bi waaye laa ilaha illa amul benn buur bu sañ di ñu ay atte illa allah ku dul borom bi waaye laa ilaha kenn ku may dicter sama façon de vie ni may dunde illa allah ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala laa ilaha illa allah amul kenn koo xam ne moom lay topp illa allah ku dul buur yàlla laa ilaha illa allah amul kenn koo xam ne moom lay bàyyi ay tereem illa allah ku dul borom bi subhaanahu wa taala loolu mooy laa tushrik bi shay'a mu ne fa yaquulu balaa jaam du man lu dul ne ko borom bi subhaanahu wa taala aha kay yónni woon nga ma ndaw de sallallahu alayhi wa fa yaquulu nee na borom bi ne ko alam ontika maalan wa ufdil aleyk fa yaquulu balaa borom bi na ko est-ce que joxuma la woon alal est-ce que defaluma la woon alal lu ubbiwuluma la woon bunti wërsëg hein bu kenn toog nag naan man xam naa ñii mooy ñi am milliardaires yi lay wax déedéet yow miy wax déglul alam ontika maalan wa ufdil aleyk est-ce que joxuma la woon loo xam ne doy na say say soxla ba nga desal waaw ba mu des waa ji du man lu dul ne balaa mu ne ah kay mu ne ah kay loolu mooy la sa soxla sa aajo moo tax li yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax nit ki bu xëyee nga daal di desal mooy yow sa aajo yi boo amee nit ki bu xëyee Euh, am nekk bonne santé nekk ci aafiya lahu qootu yawmi am li nga xam ne moom lay dunde bés boobu mais kooku buur yàlla su génneel na ko ay kii ubbil na ko mooy mooy kooku buur yàlla xéewal na ko xéewal gu rëy ah li nga soxla tey am nga ko nekk en bonne santé nii doomu aadama yi nag li yonent bi alei saatu salaam biiru doomu aadama daal dara du ko fees lu dul suuf bu amoon waadin min dahab la talaba waadin aaxar bu amoon xur woo xam ne lépp or la mooy borom doomu aadama bi dina sàkku beneen mooy ki nga xamante ni kooku xam nga nit ñi meluñ noonu mooy jullit piir moom bu nu mel nii moom ndax day doyloo day doyloo mais képp koo xam ne xamul boroomam jaamuwu ko nii la mel waaw wala sax mu nekk jullit mais matagul bu jullit bu mat mooy nii lay mel mooy bu amee lenn lu baax day bëgg dolli mu amaat lool bëgg dolliwaat waaw mu ne biiru doomu aadama bi daal dara du ko du ko fees lu dul suuf mooy buñ ko suulee daal loolu rek ay fees suuf say dugg ci biir bi loolu rek koy fees waaye loo ko jox mu laaj beneen waaye nit ki nag ku nekk xam nga li la doy nit ñi nag léegi dañoo dem bay confondre nécessité yi ak li nga xam ne mooy luxe waaw nécessité besoin luxe yooyu yépp dañ koo jaawale dañu jël yépp boole leen ñuy benn lu ñëw ñu ne nécessité la moo tax nit ay ñàkk téléphone am rek te dara dara du lu muy liggéey dara nekk ci rek accro ci rek mu jàpp ne moom fii mu ne nattu bi gën rëy daal na ko ba téléphone bi paanee ndax deux heures a ba léegi il fait tout waaye manula accès à son répertoire ak ñooñu mu jàpp ne ah wëlbati àddina bi ndax téléphone boo xam ne dafa paan kooku mu jàpp ne loolu nécessité la léegi bopp biy tëgg kooku majnuunun huwa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bu yo suñu boroom waxee lool nit ki ne ko alam atika maalan wa ufdil aleyk est joxuma la woon alal desal la ba mu des sax ci say soxla fa yaqulu balaa mu ne ankay ah, léegi nag mu des mu constaté nag kon tey lan la fi indi mu ne fa yanzuru an yaminihi fala yara illa jahannam mu xool ndejooram droitam du gis lu dul jahannam wa yanzuru an yasaarihi fala yara illa jahannam mu xool càmmoñam du gis lu dul jahannam safaraaw jahannam wal iyaadu billah qaala adi seydna adi nee na radiyallahu anhu sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquul mu ne dégg naa yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam mu naan muy wax naan ittaqu nnaara walaw bi shiqqi tamra fa man lam yajid shiqqa tamra fa bi kalimatin tayyiba mu ne man adiide dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ittaqu nnaar mooy te leen safara yéen nit ñi fegal leen seen bopp safara walaw bi shiqqi tamra même bu dee ŋàddu tàndarma la tàndarma bu ñu xar ci digg bi même bu dee loolu na ngeen ci nangeen koo ko saraxe ngir lan ngir fegal seen bopp safara mu ne fa man lam yajid ku trouvéwul loolu wax dëgg nag nga tàndarma tuuti na mais ku amul loolu ak équivalent bi hein waxul ak lool kese la non du xasab du lool kese mooy loo am rek yow bul xeeb saraxe bul xeeb dara comme niñ ko gisa woon ci yaa ñaari jataay ci riwaay imaam ahmad bi fa man lam yajid shiqqa tamra fa bi kalimatin tayyiba ku trouvéwul ngàddu tàndarma dammitu tàndarma ah kooku fa bi kalimatin tayyiba mooy ittaqu naara walaw bi kalimatin tayyiba waaw ku amul loolu même kàddu gu rafet waxoon nañ la kàddu gu rafet lenn la mooy boo mënula saraxe wax ju rafet nag war nga koo man te nit kiy ñëw di la laaj nga war koo sarax waxoon na comme ni waxoon développé woon ci ci yaa doy jataay bu ko jànni bu ko gëdd bu ko ay jël leen kenn mënu fee am yaram wala foo leen rombe naan gaayaa ngoog de yalwaankat yii ñoo ñu teree nelaw ñoo ñu teree màgg ñoo ñu teree am yaram wu liis déedéet yooyu yépp waxoon nañ la qawlun ma'rufun wa maghfira xayrun min sadaqatin yatba'uha adha loolu la suñu boroom wax subhaanahu wa taala delloo ki lay laaj delloo bu rafet te ñaanal ko njéggal waaw xayru mais moo gën fopp min sadaqatin ci sarax boo xam ne yatba'uha adha lor moo ko topp comme niñ waxoon rek bala ngaa jox waa ji xas ko ba mu ràpp nga door koo jox loolu amul njariñ buur yàlla du ko nangu waaw kon nag même bu dee ne amu ngeen amu ngeen ngàndu tàndarma kalima tayyiba waaw wax ju rafet te dëggu wax ju rafetul wax ju rafet day dëggu waaw wax ju dëgguwul nag manula rafet waaw wax ju dëgguwul manula rafet te wax ju rafet day dëggu wax ju dëggu day rafet waaw te wax ju rafet day dëggu waaw kon fa bi kalima tayyiba wax ju rafet moom ñépp mën nañ ko xanaa ngeen ñu moytandu ci safara qaala adi seydna adi radiyallahu anhu ne fa ra'aytu ad-da'inata tartaxilu min al-xiirati xatta tatuufa bil-ka'bati laa taxaafu illa allah mu ne première bi yonent ma lay saar saam wax fa ra'aytu man mii de di la ko nettali yow Muhall ibn Xalifa man mii di Adi ibn Xaatim gis naa jigéen gi di voyage yi jóge xiira ni ko yonent bi aleyhi salaatu salaam waxe woon ñëw ba wër Kaaba gi te amul kenn ku muy ragal ay agresseur mooy kon sama mbokk ya soppeeku nañ waaw waaw te noonu la ma ko yonent bi aleyhi salaatu salaam waxe woon bu njëkk baa ngoog gis naa ko de wala in fa in toolat bi ka xayaa kon sama fan gudd na bu ma gis loolu mu ne ko deuxième bi jàppal yaa Muhill ibn Khalifa mu ne te man mii di wax ak yow di Adi bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ubbi trésoru Kisra trésoru l'empire perse ban Kisra ibnu Hormuz Kisra ibnu Hormuz man mii bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ubbi foofu la mu des ñetteel bi mu ne ko wala in taalat mooy mbooloo moom ko doon wax ndax du Muhill ibn Khalifa rek gis nañ ñeneen ñi ko nekkali tamit ah ci riwaa imaam Ahmad beeg yooyu rahmatullahi mu ne nit ñi ñam ko doon nettali woon seydna adi wala in taalat bikum xayaatun la tarawunna maa qaala nabiyu abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam yuxriju mil a kaffe Allah mu ne leen kàntaa yéen ñi may déglu bu seenu fan guddee bu seenu fan guddee bu ngeen amee longévité la tarawun naa ne di ngeen gis maa qaala nabiyu abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam di ngeen gis li yonent bi sallallahu alayhi abul qaasim Allah gis nga li mu indi abul qaasim ah mooy sallallahu yuxriju nit ki dina génne mil ak kaffi mooy ñetteelu ne nit ki day feesal ay loxoom ci or ak xaalis buggu koo joxe zakaatam mais kenn du ko jël. mais kenn du ko jël mu ne leen bu seen fan guddee di ngeen gis loolu comme man ni ma gisee ñaar yële léegi nag hein nga ne mais loolu xew na waaw ah, laaj bi mooy loolu foofu la laaj bi yóbbu noo mooy li logique na imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa solo te dafa dogu moo tax bi mu ko dafa solo xadiis bu wér ne ci ad-Dalaa'il euh, mu jaar ci yoonu Yaqub ibn Sufyan mu jaar càllaleem ba ci euh, ni muy ñëwee ci Abdurrahman Omar ibn Asid ibn Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab mu ne innama waliya Umar ibnu Abdil Aziz talaatiina shahran alaa wallaahi maa maata xattaa jacala arrajulu ya'tiinaa bilmaali alcaziimi fayaquulu ijcaluu haadaa xaysu tarawna fi lfuqaraa famaa yabraxu xattaa yarjica bimaalihi yatadakkaru man yadacuhu fiihi falaa yajid qad aghnaa umaru nnaas allah <laughs> waaw mooy da ngay laaj xew na am xewul déglul demal ci riwaaya bu imaam al bayhaqi fi dalaa'il an-nubuwwa allah allah hmm? mu ne innamaa wuliya wuliya umar ibn Abdul Aziz wala waliya Omar ibn Abdul Aziz salaasiina shahran mu ne ki nga xam ne mooy Omar ibn Abdul Aziz de radiyallahu anhu mooy kan surtout Seydina Omar ibn al-Khattab la waaw Omar ibn Abdul Aziz moom la ñuy wax xaamisul xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin mooy juróom juróomeelu xulafaa ar-raashiduun bokkul ak ñoom époque hein gisu ci kenn ni mu avant moom ginnaaw Seydina Ali gis nañ gis nañ ñi ne xalifa ba ci Seydina Omar aziz Abdul Aziz ni muy ñëwee moom dong képp moom lañuy wax xalifa Rachid kii comme ni Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali radiyallahu anhu moom Abdul Aziz feesaloon àddina comme ni maamam Omar ibn al radiyallahu ta'ala anhuma feesale woon àddina ci njub ak maadute mu ne moom de trente mois la la la la jiite mu ne alaa wallahi alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen déglu leen wallaahi li may wax du ay kàcc li may wax du neen wallaahi maa koy wat ci yàlla maa maata faatuwul bi mu jëlee nguur gi laata faatu xatta ja'ala rajulu ya'tina bil maali al nit ki day ñëw indi alal ju baree baree baree bari fa yaqulu ñëw ci ñi doon administrer nguur géeg yooyu ne leen ij'alu hadha haythu tarawna fil fuqara jox ko ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy occuper baytu maal waaw ah, kii moom da xam dara parce que moom fa la liggéey mu ne dañu koy jox naan ñu def leen ko ci fuqara yi mooy alal jii dépenser leen ko ci fuqara yi way ñàkk dëkk bi way ñàkku jullit ñi waaye fa maa yabrahu waa ji daal du deñ duñu trouver kenn xataa yarñaa bi maali li ñuy mujj dañ koy jëlaat jox ko alal bi mooy bu dul azaka moo tax ñuy wax parce que zakat kenn du ko delloo après bu kiiwee dañ koy def feneen walla ñu garder ko bu jaree bu dee réew moom bu dee ne réew mi euh, comme bu dee suñu gox yi nga xam ne caaxaan yi tax nañu daggal ñu ay pays yu ndaw naan ñu fii la yem waaw mooy de buñ gisee ne par exemple waa Sénégal zakat amul ñàkk bu ko jël bu boobaa mën nañ ko toxal yóbbu ko waa Mali bu dee ñoom soxla nañu ko julliti Mali jullit lañ wax de pas ñëw di ko jox yéeféer zakat kenn du ko jox yéeféer déedéet koo sarax yéeféer bu ñàkk mën nga koo sarax te waaye kenn du ko jox zakat kenn du ko jox zakat mu ne waa du man lu dul alalam joon mu indi yatabarra'u mooy da doon def ngir yàlla génne alal ju bari indi na lii da laa bëggoon ngeen xool looy ñàkk ñi ngeen jox leen mais du ñu trouver kenn ku ñàkk moom daal day mujj xatta yarja bi maalihi waaw di xool di xalaat ana ci kan kan la koy teg ci loxoom waaye fii falaa yajitu du ko trouver lan moo tax qad aghna umaru nnaas ndax seydna umar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu woomal na nit ñi allah moo tax moom boobu booy histoire Seydina Omar ibn al Abdul Aziz mais boo kii da naan kii Seydina Omar ibn al la copie conforme Seydina Omar ibn al-Khattab da naan mais kii moom la ah. <laughs> kooku moo toog boo loolu lañ naan <laughs> walladina amanu wattaba'athum alquran di wax zurriyatuhum bi iman voilà mooy ñi nga xam ne ñoo gëm teg seen tànk ci yoonu njub ba ñu fa jógee seen njaboot seen descendance topp leen ci njub googale waaw alhaqna bihim zurriyatihim dañuy jël ñooñu seen descendance yi lañuy jël loo leen gën a kawe dañ leen di boole dañ leen di jël kii même bu dee àgguñu niveau fi def nañ lu nekk waaye àgguñ niveau yi ka ka ka ak ah, ka ndax zurriya foofu mën na nekk sët yi mën na nekk tamit maam yi waaw mooy ne bu boobaa comme Seydina Omar ibn Abdul Aziz ni même mu dee ne Seydina Omar ibn al moo ko raw fuuf waaye alxaqnaa bihim même ci àddina fii suñu borom loolu ñu jël ko ah yóbbu nekk koy woowee xalifa Rashid di ko boole ci raawu Seydina Omar dafa teg tànkam fi ñu la de waaye du ay woote woo li jaay ne fii laa bokk kese loolu taxul kenn am dara waaw waaw ku say ku say jëf jëf gaawalewul ci ci yiw saw askan du la fa gaale loolu rekk la kon loolu la moo tax imaam al-Bayhaqi dafa dogu ne lii jamono Seydina Abdul kii la Umar Abdul Aziz waaw waaw moo tax mu teg ci ne fiihi tasdiiqu maa rawaynaa fi xadiisi Adiy ibn Xaatim moom imaam al-Bayhaqi Abu Bakr ash-Shaafi'i rahmatullah alayhi mu ne wax xadis bi bi xadis bi nekk na ci li dëggal li nga xam ne moom lañu solo ci Seydina Adiy ibn Xaatim te waxoon leen wala in taalat bikum xayaa la tarawunna maa qaala nabiyu sallallahu nabiyu abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam am na ci ñoom ñu doon ñoo ñu doon waxal ñoo xam ne fekke nañ ko ndax Seydina Umar ibn Abdul Aziz dafa teel kii début cent yi l'an cent début yi foofu la génn àddina jël jël xilaafa gi gaaw génn àddina mais bi mu ñëwee la régler lépp waaw ndëng-ndëng yi nga xam ne yenn gaa yi dañ ko defoon yu yépp la dindi waaw ak yi nga xam ne dañ ci doon forcer saxaaba yi mënuñu woon def dara waaw xam nga julli àjjuma nga nekk fi di xutba saay ba tàkkusaan di dugg yooyu yépp dindi leen waaw ak tamit jël <laughs> bésu it saay nga jiital kii bi nga jiital ne comme que gars yi tem eh, boo jullee ba pare xam nga ay dañuy julli ba pare après ñu door a xutba léegi nag bëgg gaa yi toog di leen lu ñu jiital xutba bi yooyu yépp la dindi waaw nekk fi discours yu dul jeex boo commencé euh, xutba bi di tagg euh, euh, ñoo xam ne mooy ñi jiite te ñu ngi leen di tagge du leen léeg du du jaar yoon waaw bu doon danga leen di ñaanal waaw loolu lu baax la ñaanal yàlla ñi jiite réew mi buur yàlla daal di leen jàppale ndax seenu texe accès ñoom bu ñu amee réussite mooy réussite ñépp waaw loolu la imaam Ahmad doon wax gaa yi day jëri ay ñaan au lieu ñu ñaanal seen ngu ñi nga xam ne moom moo doon wax ne bu amoon ñaan boo xam ne mustajaaba la day ñaanal ñi nga xam ne moom si imaam Ahmad ibn Hanbal ñi nga xam ne ñoo jiite réew parce que ñoom bu seen affaire baaxee bu ñu newee ci ngërëmu yàlla mais ñépp nekk ci ngërëmu yàlla mais fii lañuy nekk di leen ñaanal lu bon yàlla na bu mu réussir tax moo tax oppose opposant muusut en général du muus parce que moom li muy ñaan xamul ne loolu moom pour moom loolooy defar mbirum moom ki jiite dina ko ñemewu ko wax nii ci biti ci biti day rafetal oui on veut sa réussite vraiment oui mais moo tax fu ñu ko waxee dañ ciy gaaw génnaat wala luy wane mais on est prudent wala yu mel noonu wala mooy ndax il ndax dañ koo gëmul dañu loo xam ne dañ koy def parce que c'est politiquement correct te tamit mënuñoo wax leneen. parce que bés bu ñu taxawee ne moi président bu ñuy door a fal yow opposant bi wala yow miy gañe ña ma woo taxaw ne man je ne veux pas qu'il réussisse waaw moi je je je lui souhaite un échec retentissant loolu doo ko wax ndax boo ko waxee gars yi naan kii bëggul réew mi te pourtant loolu noonu la gars yu bari loolu la loolu lañ gëm mais nag politiquement le politiquement correct oblige ñu nekk fi je lui souhaite bonne chance waaye. pour la l'avenir du pays pour le bien du pays alors que gëmu ci dara pour moom l'avenir du pays le bien du pays ci moom lay jóge waaw moo tax politiciens surtout à la tubaab en tout cas pas à la moom moom moom moom moom nga gis ci ku dëggu daanaka loolu moom doom bu góor la quoi waaw te li la te ay ak tam moo lay wan ne kiy gëmul loolu bu waxee loolu ci pare actes yi teg ak mais yi ciy doon mooy wan ne waa ji gëmul lool parce lii rek la mën a wax léegi ni fay nekk di leen ñaanal loo xam ne di leen souhaiter lu bon wala ñu échec ba yow bu ko defee gaa yi farfal la mooy yow nga foog ne bu yàqulee xoolal dëkk bi doxul jamono yi cinq ans yi mu fi ne wala sept ans yow doo ci patir yow wala wala waa réew mi ciy patir loolu rek yow waroon na laa tax nga ñaanal ko lu baax boobu. mais dara ana ah, ana man man c'est moi si ce n'est pas moi ça ne peut pas être quelqu'un d'autre yooyu la gaa yi ama waaw nafsaka alladhi bayna janbayk waaw sa bakkan bi nga xam ne moo nekk sa entre mbag bi di funki di rëy di rëy ba nga jàpp ne yow moom ku dul bu dul woon yow gaa yi torox wala coono jiñ newee yow rekk leen ci mën a génn te kullu hada laysa bi saxiix loolu lépp dara dara du lenn mooy li nga xam ne moo ci jub amul lenn lu jub ci waajooju loolu nga xam ne moom lay xalaat ak loolu nga xam ne moom la gëm waaw kon Seydina Abdullah kii Umar ibn Abdul Aziz ba mu ñëwee moo tax maanute moo dellu moo dellusi si yooyu yépp la dindi gaa yi nga xam ne ñoom bon ña fa newoon dañ leen doon defal ay faveur parce que ci famille princière famille princière bi lañ bokk famille buur yépp la dindi ba am ñu bari ñu ko ci mere waaw pour quelle raison ñu leen di defal yenn faveur yi pour quelle raison parce que yéenay diw hein parce que yéenay diw loolu c'est fini yooyu yépp la dindi teg xam-xam xam-xam la teg jël boroom xam-xam yi teg leen seen wet ñoom Seydina Urwatu ibn Zubayr ñoom ci euh, nu mu tudd euh, Ibn Shihab waaw jël ñooñu teg leen seen wet teg leen ci wetam waaw ñoom imaam Ibn Shihab az ba moom la digaloon mu dajale li nga xam ne mooy la mooy ilmul xadiis xam-xamu xadiis tey buñ toogee ñii di yor saxiix imaamul Buxaari yi saxiix imaam Muslim musnad imaamu Ahmad waaye musnadu Abdurrazaaq moo ki eh, musannafu imaam Ibn Abi Shayba ay ay ay sunanul Bayhaqi Ibn Maaja an-Nasaa'i imaam Abu Daawud dawa sunan waaw ndax moo mag eh, sunanu imaam Abu Daawud sunanu imaam at-Tirmidhi sunanu imaam an-Nasaa'i sunanu imaam Ibn Maaja sunanu Ibn al-Bayhaqi ak ñoom ay Daaraqutni ñooñu ñëpp buñ leen amee ak téere xam-xam yi seen cosaan mu ngi jóge ci li Seydina Omar ibn Abdul Aziz digle woon ngir digle woon ngir ñu dajale li nga xam ne mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga loolu lépp xoolal rek ci laps de temps laps de temps laps de temps moo tax mbir yi du ci du ci ak yu bari waaye mooy nit ki na dëggu tey def te yàlla kese tax même boo fi defee quelque mois tu vas marquer tout le monde te loolu du looy sàkku du sax sa objectif mais buur yàlla hein mooy def loolu buur yàlla moo dogal loolu ko mbir yi noonu lay deme waaw kon Seydina Ali ñépp doon wax am nañ ko di fekke jamono Seydina Abdullah Abdullah Umar ibn Abdul Aziz allah allah moo tax gëm digu digewu digéey digéey borom bi subhaanahu wa ta'ala ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam lu ñu digee day am gis nañ ci riwaaye imaam ahmad bi la la wax te wat naa ne la takununna thalitha li anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad qaalaha wat naa ne bi ci des dina am ñetteel bi nit ku génne alal ngir saraxe du am ku mu ko jox or laa wax de ak xaalis du am ku mu ko jox kenn du ko nangu parce que nit ñi doyloo nañ laqad aghna Umar an-nas ndax Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu noo mooy woomal na nit ñi waaw Allah Allah kon nag ñun an najaa suñu texe mu ngi ci as-siqatu billahi was-siqatu bi rasul sallallahu alayhi wa mooy am confiance goo xam ne infaillible ci borom bi subhaanahu wa xel mu dal ci lépp loo xam ne bàyyeekoo na ci moom ak ki nga xam ne moom la ñu yónni mu yonent bi sallallahu alayhi wa foofu la suñu najaa suñu falaax ne bu ñu ko fi bàyyee nag di jaay ay genre calcul ay on sait que euh, les les stratèges les observateurs nous disent que ça sera bon difficilement atteignable cette promesse ba yow tax nga gëmatoo yooyu nga ci am ay mooy nag yow yaa rey sa bopp yaa rey sa bopp yow yaa rey kon xadis boobu foofu la yem walillahi alhamdu wal minna Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu anhu Seydina Adi ibn Hatim bi nga xam ne ci la tuub si bi mu tuubee nii dafa laaj ay laaj yonent mi alayhi salaam parce que dafa woon chasseur en même temps xam nga rek lool nga ne ma ah waa ma foog ne moom façon buur la ma ne la déggoo ñu naan chasse à la cour <laughs> gaa yi koy wax France fan yi président Macron wak yooyu indiwaat na mbir mi mooy ne ñoo ñoo lan bëgg gën a mën a sase roi yi dañ doon am foo xam ne ab domaine la foo xam ne entière entièrement réservé pour ñoom ñu fay ñuy rëbb entièrement pour ñoom kese la ngir ñu fay rëbb léegi nag mais roi bi moom dañ koy defal condition yépp yu tax mu mu jam gibier bi bu ko defee ñu naan waaye trophée la waaye roi bi ça se voit moo ñu gën a exceptionnel bi mu demee ci chasse bi daanaka nee fukk gibier alors que yooyu yëpp dañ ko koo jàpp nag <laughs> mais bon il faut parce que huwa roi huwa al malik waaw Yahya al malik <laughs> huwa al malik Yahya al malik mooy ñoom ñoo la gën a bëgg loolu mooy daanaka seen profession la ak ñi nga xam ne am nañ jot ak ñi nga xam ne lool seen métier la chasseurs yi dafa ñëw nag bi muy door a tuub si bi mu ñëwee noonu dafa laaj yonent bi alayhi salaam ay laaj ci wàllu professeur mu ne yonent bi salaam hadis bi mu ngi ci saxiix yi ah, moom mu ne Seydina euh, Adi mu ne sa'altu an-nabiyya an sayd al-mi'rad maa asaaba bi xaddihi fa kul wa maa asaaba bi caradihi fa huwa waqiid wa sa'altuhu can saydi alkalbi fa qaala maa amsaka calayka fa kul fa in axada alkalb fa inna axda alkalbi zakaa wa in wajadta maca kalbika aw kilaabika kalban gayrahu fa xashiita an yakuuna axadahu ma'ahu wa qad qatalahu falaa ta'kul fa innamaa dakarta sma allahi ala kalbik wa lam tadkurhu ala ghayrihi waaw bi ma dama laaj yonent bi alayhi salaatu salaam comme que sama sama li nga xam ne sama activité la bu ma doon sama activité bi nga xam ne moom laa doon def muy muy muy dama ko dama cee laaj yonent bi aleyhi salaatu xalaatam mooy mu ubbee ma ci lan moo dagan ci li may def ah gis nga nga ne ma ne la lool laa la yàgg wax ay liggéey jaamu yàlla la loolu du wax ju dëgg de liggéey du jaamu yàlla c'est il faut nit ki yéene ko ci mu door a nekk jaamu yàlla mais manoo toog rek kon li Paul di def Paul Paul du day liggéey Paul ak Stéphane yi mooy li ñuy def loo ci man lo dañ loo leen tudde jaamu yàlla la kon bu ñuy liggéey déedéet ma ne liggéey du jaamu yàlla bu ko ci waaji bu ko ci waaji yéenewul loolu la <laughs> loolu foog moo tax wax jooju wolof yi joyal soit ñenn yi buñ koy wax dañoo mooy dañ ko dañ ko tënk mais wax ju jaral leeral la liggéey kese du jaamu yàlla foog nga ja foog nga yéene ci jaamu yàlla léegi mu ne mu ne léegi dama ne ko léegi dama ne ko euh, waaw mooy nit ku ne kon yow li nga war a liggéey la danga koo war a laaj est-ce que li may liggéey daga naam non comme que mu ngi door a tuub kii kay mooy bu doon ne liggéey la bu mu naroon a def fekk kon mu nekk jullit konoon te kon doon na ko laaj avant muy dem avant mu koy commencer mais comme que moom da koy def prof mooy ab activité la bu muy def waaye comme que tuub na léegi nag mu laaj yonent ma ne saab mais man la ma doon def sax lan moo ci dagan ak lan moo ci daganu nee na man yonent ma ne saab-saab an saydil sa'altu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an saydil mi'raj damaa laaj yonent rëbb bi nga xam ne man li ma utiliser hein genre xeej la boo xam ne amul amul amul amul fi fi fu ñaw fi nga xam ne moo bu ma sànnee mooy jam loolu amu ko mooy mais yàq yu diis la yoo xam ne bu ma ko sànnee gibier bi bi rek mën na ko mën na koo mën na koo faagaagal mën na koo ngàdd bu ko ngàddee tëll lay def daanu waaw hein aw yat wu diis lay doon ah nga xamante ne nii des fois cat bi mën nañ ko ñawal des fois mën nañ ko bañ a ñawal mais soof ko man fi ma bi ma koy dóor du du du du du fi ñaw laa ko dóor mooy ci wet bi yat bi laa ko dóor noonu mu génn àddina waaw rëbb moom moom proie bu mel noonu gibier bu mel noonu wala li may rëbb rek ndax du gibier rek la rëbb arnab ak yeneen yi ñuy rëbb ak yooyu yëpp ma nee na ma laaj ko ci loolu nee na yonent bi alayhi salaatu ne ma ne ma maa asaaba bi xaddihi fa kul loolooy wane kon définition mihrab al mi'raj mooy ne xeej la boo xam ne benn cat bi dina am lu ñaw waaye man bi ma koy dóor waa ji euh, euh, li may rëbb rëbb mi dóoruma ko mooy jamuma ko fi ñaw de mais côté bi laa ko dóor mu ne ko rël ndax dafa diis yenent mu ne ko loolu moom lan moo ci àtte lan mooy àtte loolu lan mooy àtteem mu ne ko maa asaaba bi xaddihi fa kulhu wa maa asaaba bi ardihi fa huwa waqiil mu ne ko lépp loo xam ne rëbb mi bu dee ne fi ko dal mooy fi ñaw fi ñaw mooy ci cat bi fi nga xam ne da koo ñawal ngir muy mën a jam bu dee looloo ko dal loolu mën nga koo lekk ndax loolu rëbb la mais bu dee côté yi la mooy yat wi côté yi moo ko dal mooy fi diis noonu kese fi ñaw dalu ko mu ne ko loolu waqiid la waqiid luy waqiid moom la aaya ba doon wax moom la aaya bi doon wax yi nga xam ne dañ leen koo tere wal mawquuda al mawquuda waaw mooy loo xam ne tudrabu bil xashabi dañoo jël yat fëgg ko waaw yow nga fekk ab ab ab lëg hein wala am picc nga yootal ko yootal ko ko def fenn ndox wala ci robinet yi comme nañ ko doon defe <laughs> ca Bawol muy yoot ngay yoot di yoot bàyyi ko muy naan di ñëw rek dóor yar bi dóor ko rek mu mu mu dee noonu ñun nag dañ doon gaaw taal di koy ren nag <laughs> bu dee looloo ko rek mooy ne yow loolu noonu ci boppam loolu mu ne ko loolu doo ko lekk parce que loolu mooy loo dóor al mawquda yi nga xam ne dañoo xaraamal lu leen ku ko lekk te loolu mosoon nañ ko fi tudd hmm? waaw kon loolu du mën a nekk. mu ne ko bu dee ne kon côté bi moo ko du mooy ko wet wetu bant bi côté yi moo ko dal du fi ñaw moo dal rëbb mi bu boobaa bu ko lekk de ndax lool xawat la lool waqiil la mooy loo xamante ne dafa bokk ci lii boroom bi xaraamal ku ko lekk te mooy mawquuta mooy loo xam ne dañ koo dóor wu yàq waaw walla dóor ko barre de fer loolu moo tax façon yi tubaab yi kii ci seen abattoir yi bu dee ne dañuy assommer fas yi wala walla takk gël kii dóor ko ci bopp mu assommé loolu dafa xaraama lekk ci jullit waaw mun na ko kon lépp loo xam ne fi ñaw moo ko jam loolu lekkal waaye bu dee côté ko dal fu diis fi mu faatu ndax loolu loolu bu ko lekk fa huwa waqiil Seydina Adi nee na wa sa'altuhu an saydil kalbi gis nga nit li ngay liggéey danga ko war a laaj mu leer te gis nga le mooy ne laajam yi dafa leer an saydil sa'altu an-nabiyya an saydil damaa laaj yonent bi aleyhi salaatu ci rëbb mu mel noonu rëbb mu mel noonu mooy lu leer mi'rad mooy man xeej bi nga xam ne moom laa yor gaa am na cat boo xam ne ñaw na waaye man fi ma ko dóor gibier bi rëbb mi mooy dóoru mooy damuma ko atteindre ma ko par fi nga xam ne moo ñaw waaye ci côté yi yu diisi yeneen côté yi ci yàtt wi laa ko dóor ci xëy mooy gis nga laaj bi ni mu leere mooy nit ki tamit bu ñëwee di laaj borom xam-xam bi rahmatullah alayhi waru na ñëw ah, eh, man de am benn laaj bu ma amoon quoi mooy gis nga rek mooy sama liggéey bi quoi waaye gis nga rek waaye xam nga quoi ni mu demee quoi fee may nga xam ne fa laay dóore quoi waaw léegi ma bëggoon a xam quoi lan moo ci atte quoi déedéet quoi mooy lan dangay wax lu leer. parce que wax nga ba pare fii mu ne kenn xamul lan ngay liggéey parce que ay quoi gis nga quoi mooy fi may nga xam ne fa laay xëy temps yi quoi bu ma demee dóor quoi léegi loolu lan la ci yàlla wax quoi non loolu kenn du ko wax dangay wax lu leer il faut que wax yi di leer man damay jaay fa may liggéey damay jaay lii laay jaay dama fay jaay sànga dañ fay jaay sàngara mais dinañ fa jaay ay boisson waki leneen léegi man nag maa yor kees gi c'est-à-dire maay jaay ku ñëw boo jëlee ñëw man ci man ngay jaar ma mooy àtte walla loolu mais fee may dem xam nga fi may liggéey quoi déedéet gis nga seen naa at yi te tamit li ngay liggéey danga koo war xam àtte bi que man lii naan dagal léegi nag loolu question la boo xam ne en lañ ko war a poser mooy comme que léegi liggéey bi day am rapport ak njàng mi mooy yow nga xool li ngay jàng est-ce que loolu noonu man na laa yóbbu ci liggéey boo xam ne bu dagan loola dé waaw yow bu dee ne yow li ngay jàng fi mu ne yóbbu mooy direct yow fi ngay atteindre mooy bourse ngay atteindre di toog di jaayloo ngeen moomu ak di spéculer ci yoo xamante ni dara loolu moom dara mooy yow façon jàng moom en tant que jullit bi boo nga def ci croix bu dee foofu rek la la mën a jëme def ci croix seeti nga jànge mathématiques yi defi leneen mais pas ay nekk ci bourse yi di def loolu <laughs> loolu la loolu mooy en amoo war a jiitu léegi waaw man sama formation bii ma nar a def est-ce que sama tër la mu ma nar a yóbbe loolu dina daga ma koy dundeem déet te loolu di Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mooy xutbu raxaa li ngay dunde gis nga loo fi nekk di waaja di def di ñaanaka jaamu yàlla ak lu ne te li ngay dundee gën a xam nga ne boo dem fenn te loolu la yonent ma saa saa waxoon de ci xadiis boobale bi ñuy gis loxo tàllal loxo ci ñaan gisoon nañ ko waaw wa zakara rajula waaw waaw ash'asa aghbara waaye ju pënd yooyu poussière nekk ci ci ci ci voyage yëgati loxo yi yaa rabb yaa rabb rabb yaa rabb yaa rabb yaa suñu boroom di ko ñaan waaye wa mat'amuhu xaraam li muy lekk dafa xaraam li muy naan dafa xaraam li muy dund dafa xaraam mu ne fa anna yustajabu li dhalik yonent mi alayhi salaam ne anak naka la ñuy nangule ku mel noonu kon il faut faire très attention dee ci xiif moo gën di dund ci taraf ci opulence ci loo xam ne lépp xaram la ndax kullu laxmin nabata bi xaraamin fannaaru awlaa bi ndax bépp yaram boo xam ne li ko li ko li ko li ko li ko màggal du lenn lu lu xaraam yonent mi alayhi salaatu salaam nee na safara moo gën a yey ci yaram woo wale kon il nit ki liggéey bi ngay def nga laaj boroom xam-xam yoo xam ne xam nga ne xam nañ ci dara nga laaj leen est que lii may liggéey dagan na yow bu dee yaa ngi koy dóor a dégg bu dee ne xam nga ne dagan na jarul ngay laaj mais bu dee ne da nga cee am i leeru la ngay dóor a dégg xadiis bi laaj bu dee nag yow da ngay waaye nekkagoo duggagoo ci liñ naan euh, vie active yow na nga commencé léegi bi ngay jàng nga xool sam jàng fan la lay yóbbu voilà bu dee ne ci loolu nga nar a liggéey après il nga xam fan la lay yóbbu kon loolu la léegi nag nee na saydna adi wa sa'altuhu an saydil kalb après bi ma tontoo ci mooy bii xeej la mooy man maay taxaw en tant que rëbbkat bi jël xeej bi sànni ko boobu tontu na ma mooy fekk bu dee li ñaw ndax yonent la saa saa wax na gisoon na bi gis affaire ni ñuy rendee kullu ma anhara dam wa dhukira fihi ismullah loolu mën nañ koo kii mooy lépp loo xamante ne day day gicler day tax sang bi gicler waaw te ñu tudd ci turu yàlla ah, bi ñu koy rend loolu baax na mooy lool la maalam yakun sinnan aw zufr loo xam ne nag nit mënu la rendee bëy wala wex déedéet loolu la léegi nag euh, kon fii kon ginnaaw loolu kon lépp loo xam ne ñaw na yow rëbbkat bi nga mën koo utiliser nga xam ne day bët day jam bunduq ya yépp da ciy dugg mooy loolu day baax mooy pistolet yi gaa yi rëbbe loolu day baax parce que day jam fu ñaw la di jam kooku dina baax mais bu doon ne daa ñëw tiim gibier bi jël pistolet bi ka kii bi euh, kalaas bi sawaay fëgg ko ko tël mu ne këlëb kooku lool midd na léegi nag nee na wasaltuhu an saydil bi léegi nag ma laaj ko nag ci rëbb moo xam ne waa ji lay sukkandikoo ci aw ab xaj ab xaj ngir xaj bi rëbbal ko nee na ma laaj ko nag question boobu mooy chasseurs yi en général dañuy ànd ak ay xaj ndax ñoo di dimbali waaw fa qaala yonent mi aleyhi salaatu salaam ma maa amsaka fa kul fa inna axda al daka nee mu ne ma lépp loo xam ne sa xaj bi hein Ah, jàpp na ko pour yow na nga ko lekk ndax lan fa inna axdal kalbi zaka ndax li nga xam ne moom ngay yónni gis rëbb mi nga xam ni cristal boobu zup bismillah mais boo nee zup rek yem ci mooy baaxul ah moo tax ci hadis même imam ki Seydina Ali bi radiyallahu anhu dafa am ay riwaaya ndax waa asxaabu sunan daal nañ koy soloo te imaamul Buxaari yi ci boppam moom tamit soloo na ko ci riwaaye boo xam ne imaam ash-Sha'bi ndax euh, euh, defuñu waxuñu càllale bi de mais càllale bi imaam al-Buxaari par exemple dana xaddathana Abu Nu'aym mooy al-Fadl ibn Dukayn qaala haddathana Zakariya an Aamir Aamir bii mooy Aamir ko jële ci Seydina Adi am na ci feneen fu ko soloo moom imaam al Buxaari rahmatullah alayhi dane yonent mi alayhi salaatu salaam dane ko idaa arsalta kalbaka al muallama wa dakarta isma Allah fa kul mimma amsakna non idaa arsalta kilaabaka al muallama idaa arsalta kilaabaka al muallama wa dakarta isma Allah fa kul mimma amsakna alayk waaw mu ne ko boo yónnee sa xaj yi nga xam ne ci rëbb mi ngay rëbb yoraale ay xaj nga yónni benn wala ci ay xaj yu bari yi nga xam ne dang leen a jàngal jàngal bi nag boroom xam-xam yi dañ cee wuti am nañu ne mooy jàngal bi mooy fokk nga jàngal ko ñetti yoon ngir boo ko ne mu daw rek mu daw boo ko ne mu taxaw bu jàppee man la koo téyeel am ñu ne non c'est ñaari yoon rek mu ne yool da koy def ñetti yoon boo ko jàngalee ñetti yoon lu mel noonu defal ko lool xaj bi respecté loolu mooy yow jàngal nga ko am ñu ne non deux doy na am ñu ne non loolu ci urfu lañ koy teg parce que al aadatu mooy ci euh, aadaay nit ñi dañuy xool daal parce que nit ñi dañu wuute am na ñoo xam ne ñoom peut-être dañuy xool daal moom nan la ñuy jàngale noonu la ñuy def dressé buñ ko dressé ba man doy na waaw lu aaday bu nekk luñ wax loolu la quoi waaw léegi. Euh, kon yonent ma lay sarsam ne boo yónnee xaj bi nga xam ne da nga koo jàngal seen xaj yi sa xaj yi nga xam ne da leen a jàngal dressé ngir rëbb wa dhakara tasmallahi nga tudd ci turu yàlla fa kulu mimma amsakna alayk liñ la jàppal pour yow na ko lekk kon loolu mooy laal na gis nga xaj yi même ci biir xaj yi sax xaj yi am xam-xam xaj bu am xam-xam moom lu mu jàpp day dagal mais xaj bu amul xam-xam bu jàppee du dagan bu dee loolu mooy ci xaj yi lan ngay xalaat ci nit ñi ah xam nga ne kon laa yastawi alladhina ya'lamun walladhina laa xam nga ne ñi xam ak xamuñ kon mënuñoo yem hatta 'inda al-kilaab al afdal min al-kalbi al xaj bi nga xam ne sax dañ koo jàngal même chez les chien bi nga xam ne dañ koo jàngal moo raw mu ëpp daraja xaj bi nga xamante ne nii kenn jàngalu ko dara parce xaj bi kenn jàngalu bu jàppee néeg bi lay doon waaw boo fi amoon ab xaj tey yow en tant que chasseur jotoo ko jotoo ko dressé nga dem rek commencé rek oh mu dem rek jàpp loolu du dagan parce que lan yonent mi alayhi salaatu salaam dana il faut ñu jàngal waaw charte la ci kalba kal muallam bi nga jàngal gis nga xam-xam ni mu tedd te màgg gina féete kaw lépp lu dul moom allahu akbar allahu akbar kon nag di def taqdimu di jahlin wa alim loolu ngandum erreur la di jiital ah koo xam ne boroomu réer la mooy xamul wa ngeen ngeen ngeen deg ca gannaaw relégué ca gannaaw al alim ki xam loolu erreur la waaw yeneen tibale saa saa waxoon na kaw kaw ba gisoon nañ ko fan yële mata saa kañ la bis pénc hein waxoon na ko ci màndarga yi mooy ila suwidal amru ila ghayri ahli buñ jëlee nit ñi di jiital ñoo xam ne ñoom amuñ ahlu mooy compétent wuñ ngir loolu waaw fantaziri saa na xaar des kon mooy xaj bi kon yii ay charte ki rëbb mooy masala yi rëbbuf la waaw man mii rëbb kon bu dee damay utiliser xaj mooy premièrement bu dee damay utiliser loo xam ne bunduqiya la mooy mëq dóom walla clash wala yu mel noonu loolu leer na bu ma leen utiliser dóor loolu baax na parce que day jam maa anhara dam wa zakarta bismillah loolu beneen charte la mooy il faut nga tudd turu yàlla bu bal bi dem bismillah nga tiire waaw loolu yonent ma ne saa boo defee lool loolu ci lay dagane bu dee nag ab xaj nga yor mooy fokk nga yo- tudd nga non seulement muy xaj boo jàngal benn ñaar mu nekk xaj boo xamante ne nii da cee tudd yàlla da ko naan demal bismillah rek mu daw dem topp kii bi rek jàpp ko mais beneen charte mooy mu jàppal ko boppam moo tax yonent bi alei satu salaam ne maa amsaka alayka fa kul lu mu jàpp pour yow na nga ko lekk ndax fa inna axada al kalbi ndax li xaj bi jàppal ki ko boroomam mi ko yónni muy rëbb loolu mook lu ñu rendi benn la mooy palaasu rendi lay taxaw mu ne wa in wajata mooy mu ñëw jàpp ko mu dee loolu la waaw bu dee da ñëw fekk deewul mooy doo ñëw rek kii noonu mooy da koy rendi yam mais bu dee da ko jàpp mu faatu mu ne wa in wajata ma kalbika aw kilaabika kalban ghayra mu ne Seydina Ali bu dee nag da ñëw yónni sab xaj bismillah boobi mu daw mais fi mu daw bi jàng mu topp ko noonu yow nga daw agsi gis yeneeni xaj ak sa xaj bi ñu ñu tiim affaire bi hein mu ne ko loolu nag bu dee lool la wa in wajadta maa kalbika aw kilaabika kalban gayrahu boo dee dangaa fekk ak sa xaj yi wala sa sa xaj bi ak yeneen xaj yi yi nga yónni nga fekk fa beneen xaj bu bokkul ci ñoom fa xashiita an yakuna axadahu maa wa qatalahu fala taakul nga ragal ne ah mooy yow amoo ci lu leer këne sa xaj sa xaj bi nga yónni wala sa xaj yi nga yónni ñoom ñoo faat gibier bi ñoo faat rëbb mi waaw mooy yow nga nekk ci dut bu boobaa nag mu ne falaa taakul lool bu lekk parce que la fa innama dakarta ko parce que yow ci sa xaj nga tuddoon ci beneen xaj bi loolu yàlla ci li ngay jumhur bi wax loolu moom mooy ku fit tuddoo turu yàlla mooy yow sa sa baaxul waxoon nañ nag masalaay ki nga xam ne da koo fàtte ki ko fàtte bokkul ak ki nga xam ne boo ko tay ba ko ki ko tay ba ko bu rendee loolu médd la voilà kon mooy xoola charte yi bu dee côté xaj kon ah ah ba mais ban façon xaj boroom xam-xam yi dañoo wuute ci loolu imaam ahmad ak ak xaritam bi ànd doom bi imaam ishaq ibn rahawi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne bu dee xaj bu ñuul nag bu bokk xaj bu ñuul moom bokku ci waaw idaa arsalta kalbakal muallam xam nga lu mel nii la wax tamit seydinaa alxushani lan la tuddati abu Sa'labata al-Khushani radiyallahu anhu lu mel nii la ko idaa arsalta kalbaka al-mu'allam wa dhakarta alayhi isma Allah fa kul waaw mooy lekkal loolu am nga ci yaqin mais bu chaque ñëwee nga fekk sa xaja ak yeneeni xaj te yow gisoo xamoo kan moo ko ci ren kan moo ko ci rey bu boobaa kan moo ko ci jàpp bu boobaa bu lekk mais am na leneen lu wax ci yeneen riwaaya wax ko Seydina Abu Sa'labat al-Khushani waaye wax ko kan wax na ko tamit ki nga xam ne mooy Seydina Adi ibn Hatim mii mooy beneen kaa mooy yow nga ñëw fekk sa xaj bi commencé di lekk loolu lim jàpp bu boobaa mu ne bu lekk ndax fa innama axadahu li nafsihi waaw parce que bu boobaa moom jàppalu la ko de jàppalu la ko waaye boppam la ko jàppal waaw loolu am na ci beneen riwaaya fa innahu lam yumsik alayka innama amsaka ala nafsi waaw jàppalu la ko de boppam la ko jàppal ndax ba mu ko ba mu jàppee rëbb bi daf commencé lekk kon nga xam ne kon du pour yow comme que tàmbali koo lekk nag yow ci saa si day xaraam ngir nga lekk ko waaw léegi mooy imaam Ahmad ak àndandoom bi imaam Ishaq ibn Rahawayh dañ ne xaj bu ñuul bokku ci waaw mooy xaj biñ naan xaj bi ngay jàngal bu dee kuy rëbb xaj mooy condition bi mooy il faut nga jàngal ko dresser ko benn ñoom ñoom dañ ci yokk beneen mooy lan te ne bala bala ngaa jàll il faut mu nekk xaj boo xam ne du xaj bu ñuul ñu ne la lu tax ñu ne ndax li anna shaytaan parce que yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ñu xamal ne shaytaane la. léegi loolu jëlee nañ ko tamit ku mel ni imaam alxasanul basri ak imaam ibrahim annaxaani ak imaam qataada lu niru waxu ñoom imaam isxaaq imaam ahmad ibn hanbal ak. am na doom bi Ishaq ibn Rahawayh ne ñoom xaj bu dee xaj bu ñuul it boobu kenn du ko rëbbee parce huwa shaytaan waaw waaye ñeneen ñoom dañ ne non non non parce que shaytaan boobu suñu borom di wax ci yonent ba saa saa wax tekkiwul ne xaj bi ci boppam mooy shaytaan waaw loolu day niroog wax ji nga xamante ne nii ci la naan waa ji nga xam ne da ngay julli muy jaar sa kanam yow miy julli nee nga puus ko. bu bañee nga puus ko bu bañee sax jajjara faayit ak moom faayital ak moom parce que innahu shaytaan moom shaytaane la est-ce que lay tekki ni nit kooku mooy shaytaane ci boppam mooy jëfi shaytaane la def waaw di rëbalewu ci loo xam ne xam ne ni lii la yàlla yàlla su yonent sallallahu alayhi wasallam dafa tere ko def lii mu koy mu mu ci def ñu koy tere muy rëbalewu di ko def waaw di xatraayu ne dina def liñ tere par force dina jaar ci kanamu jaar mooy ko yooyu mu yore loolu moo tax yeneen boroom xam-xam yi ñoom sartaluñ ci ne xaj bi il faut mu bu nee bu ñuulit du baax kon mooy bu dee xaj kon foog nga jàngal ko boo ko jàngalee boo ko yónni foog nga tudd ci turu yàlla boo ci tuddul turu yàlla bu demee jàpp mbir mi baaxul te tamit beneen mooy beneen charte mooy li mu jàpp mu bañ koo tàmbalee lekk bu ko tàmbalee lekk mooy am amsaka alayhi walam yamsaka yi moom boppam la ko jàppal jàppalu la ko beneen bi mooy bu dee dañ fa fekk yeneeni xaj dara leeru la ci ne ban moo ko faat mooy yow doo ko lekk parce que innama dakarta isma allahi ala kalbika walam tadkurhu ala ghayri hada sa xaj nga tudd tur yàlla ne tuddoo ko mais beneen xaj bi tuddoo ko voilà noo tax gis nga ni mu ci insister le fait que ay yàppu Carrefour yi jëlal ne bismillah loolu jaahi la koy wax loolu jaahi la koy wax yàppu Carrefour yàppu McDo boo demee baax na man yaay nday yow yow yaay kan jàpp ba yow def li nga ne dagal na parce wala da ngay wala boog gars yi nee nañu yow boo xam-xam nga am nga ne man da nga koy def loolu mooy lay loolu mooy lay man dama koy def mais kenn laaju la yow loo ngay def li ngay def on s'en fout on ne veut même bu ñu wax li def wax ñu lan la yonent bi alei saatu salaam wax ma ne moo ne wa aw kilaabika kalban ghayrahu fa khashiita an yakuuna akhadahu ma'a wa qad qatalahu fala fa innama dakarta sma allahi ala kalbika wa ndax yow ndax yow mu ne ko boo fekkee nga yónni say xaj nga gis nga fekk fa beneen xaj amoolu la leer nga ragal ne amaana xamoo ku ko ci rey ci ñoom ñaar mu ne ko bu lekk ndax yow sa sa xaj nga tuddoon turu yàlla beneen bi tuddoo ci turu yàlla kon loolu kon mooy bu dul woon mooy ne xaj bu ñu tuddul tur mooy gibier wala rëbb bi nga xam ne da nga fekk sa xaj ak xaj beneen wala yow ci sa bopp nga yónni ko tuddudoo ci yàlla mooy kon doo ko lekk sinon kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ci teg charte bi parce que yow xamoo ndax bii moom tudd nga ci tur yàlla bee xaw tudduma ko ci léegi nag maa ngi ñëw fekk seen diggante doo lekk kon kay loolu mooy kon du nekk bu doon wax ji caaxaankat yi yeneen yi di wax est ce que kon ko woon a wax jëlal rek après tu di bismillah voilà moo tax loolu waxi caaxaan la mooy kon yooyu yëpp ci xaj bi lool mooy ci gàttal yi nga xam ne il faut mu remplir ko nga jàngal ko boo yónni ko de boo ko yónni mooy nga wax ci bismillah te mu jàpp ngir yow te leer la ne tamit moo ko faat waaw bu dee dangaa ñëw nag fekk faatuwul affaire bi faatuwul bu boobaa yow danga koy Eh? yow yaa koy danga koy def daal di koy eh, zabax voilà eh, foog naa ci gàttal loolu dina baax ci côté boobu mooy gis nga Seydina Ali li ko mooy nit bokk te bokk na li tax nit ki dina jàpp masala yi mooy li nga xam ne mooy fii quotidien am li ko concerné mu koy laaj waaw waaye biddiw ba leen di dox ci kaw asamaan si moom mooy ban loolu ban njariñ la la amal hmm. suuf si ñaata pepp la loolu ban mooy loolu mooy laaj yi nga xam ne amul benn njariñ quoi wala nga nekk fi di laaj waa maqaama sàngam moom boobu moom cay maqaama boobu te yow li la ko li ngay liggéey rek xamoo ndax daga naam daganul mooy sa laaj yu amoon njariñ amalu la njariñ amalu la njariñ maqaama sàngam loo ciy laaj mais lafraan yi ñoom ñooy ñan ay te yow mënoo julli yaa subhaanallah moo tax ñun dañoo réer dañuy nekk di toppatoo yoo xamante ni c'est pas fait pour nous c'est pas pour nous en jamono ji ma nekk du pour man parce que yi gën a terre yi nga xam ne baa baala yu yoo xam ne obligation ba xam ko xaw ma ko nekk di lijjanti yoo xam ne waaye euh, am na bokk na ci amit ci li ñu mën a du xaj rek mooy picc moo xam ne danga ko jàngal tamit mën na laa rëbbal waaw mooy genre baaxoon yu ngand yooyu waaw yooyu it mën naa mooy albaz waaw moo tax am na imaam Abu Dawud soloon na xadiis bu mel noonu maa alimta yeneen ci min kalbin aw baazin thumma arsaltahu wa dhakarta isma Allahi alayhi fa kul maa amsaka alayhi aleyk ah kii mu ne mooy imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo mu ne boo yónnee sa xal sa xaj bi nga xam ne da nga ko jàngal wala albaz mooy ngeen di picc yooyu nga xam ne kii def de chasse lañ nit ñi xam nañ leen mooy picc yi gaa yi rëbbe te ngay gis ci cordelière cordelier cordelière danañ koy waxati des ventes des ventes tur ba sax jaxasoo na ci ci ci côté ay Argentine te surtout dëkku kii yi surtout surtout dëkku nu mu tudd euh, euh, indiens yi da ngay gis ñuy yónnee picc hein ñuy ñuy dem di di jàpp ak di leen rëbbal mooy loolu noonu mën naa nekk boo ko jàngalee mu ne ko boo jàngalee loolu sa xaj wala picc yooyu mu jàpp ngir nga tudd ci turu yàlla bu jàppee loolu mën ngaa lekk imaam at-Tirmidhi ne wal amalu ala hada ahli al-ilmi laa yarawna bi sayd al-baazi was-suquuri ba'sa mu ne lii nag ci lii ci la boroom xam-xam yi dal di dëppoo mooy mooy ci la ñuy doxe que ne ñoom gisuñu ci rëbbe picc yooyu wala li nga xam ne mooy euh, euh, euh, façon ay picc lañ ñoom ñëpp waaw yooyu yooyu dara newu ci gisuñ ci problème léegi kon baax na ci côté côté rëbb gi waaw ba zaaru céeli yooyu la waaw léegi Seydina Adi yi ngir ñu pare nag Ibn Hatim at-Ta'i radiyallahu ta'ala anhu Euh, ginnaaw dafa newoon nag euh, euh, ku ku koo xam ne ku exceptionnel la woon te comme ñoom ñëpp rek ñi leen julli jaraloon doon na wax naan maa daxala waxtu salaati qat illa wa ana ashtaqu ilayha benn waxtu julli du dugg lu dul ne man lu dul ne man euh, damay xemmeem laata muy dugg lay xemmeem waxtu wi agsi ba mu man koo jooxe waaw waaw te tamit noonu la tabee woon comme baayam comme baayam ni mu kii woon noonu la tabee woon moom it moom Seydina Adi ibn Hatim doon na ginnaaw gi àndoon na ak Seydina Ali ci Siffin euh, doon ko jàppale doon na wax nag imaam Ahmad day soloo dafa am benn waay bu ko ñaan ñaan ko cent dërëm quoi mi atu dirham mu ne ko tasalu nii mi ata dirham wa anam nu xaatim wallahi la antik waa ji cent la ko ñaan téeméeri dërëm mu ne ko yow lool rek nga may ñaan te man maay doomu xaatim wat naa ci yàlla duma la jox may amaana mooy dafa yow man doomu xaatim mi nga xam ne niñ xame woon ci tabe dooma ñaan lopp liñ may ñaan duma la jox wallaahi waa ngi ne ku ñu ñaanub dërëm ñu mere la <laughs> dinga ne moos lu tax nga may ñaan lu tuuti lii duma la jox parce que bu ëllëgee ñaan ma allahu akbar allahu akbar ah mas na ñëw nag ki eh, temps xilaafu Seydina Omar radiyallahu anhu waa tay di ñëw quoi mooy waa dëkkam waa tribum ñuy ñëw Seydina Omar nag di leen accueillir par kenn kenn di leen accueillir di leen way di leen wan vraiment accueillir leen accueil bu rafet nii di ku ñëw mu kii léegi ku ñëw rek ñu présenter ko diw mais mu kontaan ci yow hein mais nee na mu gis ne Seydina Omar moom moom moom adi mel ni xaw koo def ni mu def ñeneen ñi mu ñëw na ko mu ne Seydina Omar atarifu nii ne ko xam nga ma xaala Seydina Omar ne ko naam ah kay amanta iz kafaru wa carafta id ankaruu wa waffayta id gadaruu wa aqbalta id adbaruu wa inna awwala sadaqatin bayyadat wujuuha asxaabi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam sadaqatu tay <laughs> imaam Ahmad moo ko solo imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri solo na ko imaam Ibnu Sa'd waaw nee na mais ma ne Seydina Omar mais ma ñëw ma ma gis ne daal xawumaa kii ci mbooloo mi fastaqbaltuhu ma ñëw jublu ko maa ngi ci waa délégation waa tey ñëw seet si ko moom amirul mu'minin mais daal man moom daa mel ni damaa doyadil quoi gis naa ne li mu defal ñeneen defu ma ñëw na ko mais ma ne ko ataarifu nii est ce que xam nga ma Seydina Omar ne ko naam xam naa la kay amanta iz kafaru yow yaa leen njëkk yow bi ngay gëm ñoom ñii ñépp ay yéeféer lañu <laughs> waaw yow bi ngay gëm di tuub di gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam waa tey ay yéeféer lañu nanguwuñu woon a gëm wa arafta iz nga xam dëgg te nangu ko bañu ko weddee ñoom nanguwuñu dëgg waaw wa wa fayta iz ghadaru nga matal ba nga xam ne ñoom dañoo woroon waaw jamono dañuy wër nit ñi di sàcc seeni mbir yow moom yaa ngi newoon gëm yonent bale saab-saam di doxe lislaam kon yow matal nga sa kóllëre jamono ja nga xam ne ñoom ñii ñépp may tagatal may may may may la may tag moo ba naaw na man sama mooy day naaw man sama mooy eh, gaa yi au secours gaa yi waaw wolof naaw na de may eh, may ta eh, bon ñii nii ñii nii may may recevoir nii di leen def nii ñoom yow mii ba ngay matal seen ko sa kóllëre ñoom dañ doon war wa aqbalta nga dëgmal si ci yonent bi alei saab-saab jamono joo xam ne id at boroo dañoo ak yiiw ñoom ñoom dañ ko wonoon ginnaaw mu ne wa inna awwala sadaqatin bayyadat wujuha asxaabi rasulillah ci riwaaya am na benn riwaaya dane bayyadat wujuha wujuha rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la sadaqatu sadaqatu toy Seydina ko adi te gis nga sarax mooy kii zakat gi nga xam ne moo njëkk a leeral yonent bi alei salaatu wa salaam saxaabaa bi buñ ko gisee seen xar kanam yi dafa leer tellement dafa bari te barkeel bi ñu njëkka bi leen loolu njëkka dal mooy yéen bi ngeen indee seen azaka yéen waa toj am beneen riwaay bi dane yonent mi alei salaatu salaam xar kanamam ci la mooy première azaka yuñ ko indil xar kanamam leer lu ëpp lu gën a leer lam doon leer avant bu yooyu masoon a ñëw mooy seen bos yéen zakaatu waa toj léegi nag riwaay imaam Ahmad bi fii la yeneen riwaay yi kon nag bu Seydina Ali ne ne ne ne Seydina Omar nag ne ko nag comme que noonu la mooy xam nga sama ngëneel xam nga tamit maay kan léegi kon man bu la neexee nga bàyyi ma fële ca gannaaw bu ma faale l'essentiel mooy <laughs> waaw mooy soxlawul ñu koy wan ci biir mbooloo yi comme que mu mu'minin xamal na ko ne yow ci xam naa la bu baax ñii ñépp yaa leen njëkk ci giiw waaw mu ne kon nag après kon lu la neex defal ah moom nag seydina Adi ibn Xaatim radiyallahu taala anhu boroom xam-xam yi dañu wute kañ la génn àddina dañu wute am nañu ne ku mel ne Xalifatu ibn Xayyaat raxmatullaahi alayhi ah ah moom soixante-six la wax fa def ak génnam àddina diggante mooy après gàddaay yonent mi aleyhi salaatu salaam imaam Ibn Sa'd ne l'an la génn àddina dogu ci ne l'an la génn àddina waaw am na nag après am na ñu ne mu ngi amoon cent vingt ans cent vingt ans la amoon am na sax ñoo xam ne li ñu wax dafa baree baree baree baree bari ñoo xam ne moom li ñu wax dafa xaabaabal waaw am ñu ne Seydina naa non cent vingt ans fan ëppaloon na cent vingt ans ëppaloon na cent vingt ans moom mu ngi amoon ay cent quatre-vingt et quelque la la lay wax waaw waaye ah, loolu de wax la waaw kii moo ko wax eh, abu xaatim as-sijistaani mu ne qaalu nee nañ aasha adi ibn xaatim mi'atan wa thamaaniina sana mu ne nee nañu de mu ne nee nañu de moom seydina adi ibn xaatim dund na cent mia wa thamaaniin mooy cent quatre-vingts ans mais amaana cent vingt yi mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër insha allah euh, mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër yàlla insha allahu taala amaana cent vingt yi mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala am na ñu ne l'an 66 am ñu ne l'an 68 am ñu ne l'an 67 mu amoon 120 ans Adi ibn Xaatim at-Taa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu di ñëw nag ñu xool xew-xew juróom-ñeenteelu at yi ba léegi ci nii nag ci nii incha allah jeexal nañ saraayaay sariye yonent ma lay saab-saab doon yónne jeexale ko Seydina Ali ñu ngi ci jumaat al no rabiul aaxir léegi lan moo xew après rabiul aaxir yan xew-xew ñoo xew ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci dundam gi moom sallallahu alayhi wasallam